léegi muy indi hadis bu mujj hadis bi mooy dernier hadis insha allahu taala hmm? bu ko defee nag ci la ñuy tijje kitaab premier téere muy kitaabul adabi baabu istihbaabi taqdim al yamin fi kulli ma huwa min baabi takrim allah allah allah ah <laughs> kon loolu fiihi wallahi fiihi wallahi solo eh? mu ngi noonee <coughs> léegi kon al imaamu al imaamu al imaamu an-Nawawi mu indi hadith numéro 727 rahimahullah mu ne waan Anas radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ataa Mina fa atal jamrata faramaaha thumma ataa manzilahu bi Mina wa nahar thumma qaala lil hallaaq khudh wa ashaara ilaa jaanibihi al-ayman thumma al-aysar thumma ja'ala yu'tiihi an-naas muttafaqun alayhi wa fii riwaaya lammaa ramaa al-jamrata wa nahara nusukahu wa halaqa naawala al-hallaaqa shiqqahu al-aymana fa halaqahu thumma da'aa abaa talhata al-ansaariyya radiyallaahu anhu fa a'taahu iyyaahu thumma naawalahu ash-shaqqa al-aysara fa qaala ihliq فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس kon al imaamu alxaafidu nawawiyu di wax ci wàllu euh, ndejoor euh, nga xamante ne mooy euh, <coughs> oho oh, waaw waaw tàmbalee li nga xamante ne mooy ndejoor ni nga xam ne noonu la magge mu daal di fi indi xadiis bii nga xam ne moom la tëje mooy xadiisu Seydina Anas xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam al al basri mu ne waan anasin mu ngi jëlëg Seydina Anas radiyallahu anhu anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ata Mina mu ne yenent bay saa saam dafa dikkal Mina Mina Mina Mina <laughs> ah Mina ah, gaa yaa ngay waajal Mina ah fay yow xam nga ak wala ñu jàll murural kiram yow kay bi mu ne bu ma fi laajaat leen ah bu ma fi laajaat ko ñaan man kon nañ jàll <laughs> dama la bëggoon a aji kañ lay commencer ci weer wi weeru tabaski bii kañ lay tabaski kañ lay tàmbale ak buñ tàmbalee fan la ujaaj yi di jëm nga wax ma lu ñuy def jour bu nekk <laughs> daal li ma mu ne leer na te jot nga ma koo may jeex na am naa ne doo ko laaj <laughs> tey la quatre Dul Hijja <laughs> mille quatre cent quarante cinq ca waa Makka nag tey la cinq Dul Hijja mille quatre cent quarante cinq waaw nag hmm. di le mardi 11 juin 2000 2000 2021 kon baax na lañ <laughs> wax rek jàll kon yaa fay na jël yaa baru <laughs> mu ne kon Seydina Anas mu ne anna Rasulullah kene yonent bay saasam ata Mina dafa dikkal Mina waaw fa tant yu bari ya léegi boo fa demee tant yu bari ya fa atal jamrata mu daal di dikk fa nga xam ne mooy jamara yi mooy fa ñuy sànnee jamra yi ah <laughs> baax na <laughs> faramaha mu sànni ko bar jamra la ñuy sànni boobu laa jubalo jo jamra bu mag bi la sànni bisub tabaski hmm? jamra jooju lay wax <laughs> suma ataaman bi la ginnaaw bi mu dikkal fa mu dal yonent bay saa saa ba mu sànnee jamra yi ba ma bi Mina ba léegi ci Mina sawaay xaaral ma wax la xanaa xamoo aj gi fi ñu ëpp li ujaaj yi dem mooy Mina mina la mooy bërëb yu bari yow mina sànq mi lay booy tàmbale aj gi mais boo tàmbalee aj gi ci huitième jour bi mina nga jëm te mina mooy mina waaw kon yonent may saat saam summa ataa manzilahu bi mu sànnee jamra yi mu dikkal daluwaayam sa mina wa naxara mu daal di loj jëlee moom fa indi woon ñaata la loj <laughs> ay eh, yooyu yëpp ay laaj la yoo xam ne fii mu ne jaru ma ne ko jar na koy <laughs> yow kay naa la ko bañ a laaj soixante-trois la loj mu tolloog ak li mu dund saa gëléem la yonent saa salam indi loj soixante-trois Seydina Ali ibn Abi Talib daal di loj gi ci des waaw ah. Seydina ta'ala anhu asadullahi al-ghalib <laughs> kon mu daal di loj <laughs> wan summa qaala lil xallaaqi ginnaaw gi mu wax watkat bi ki nga xam ne mooy raseur bi mooy raser bopp yi di leen wat waaw mu ne ko xuz ne ko jëlal mooy féetal ko bopp ko wax ko côté bi nga xam ne moom lay tàmbalee bu koy wat wa ashara ila janibihil ayman yonent way sa sam da ko di féetale ko bopp côté bu ndejoor bi ne ko tàmbali ay wat na watal <laughs> waaw ay aysar bi mu watee ndejoor bi bam bam set wecc mu jox ko càmmoñ bi mu wat càmmoñ bi bam wecc bam set wecc summa ja'ala yu'tihi an-nas yonent may sa am commencé <laughs> jël karaw gi di ko séddale nit ñi <laughs> loolu waxoon nañ ci keroog biñ naan Seydina Xaalid ibn Walid moom benn la amoon ci kaala gi waaw <laughs> kon mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari ak al imam al hafiz muslim ibn al hajjaj abu al husayn rahmatullahi alayhima ñoo ko bokk solo mu ne wa fii riwaaya am na nu ñu soloowe xadis bi nii ci beneen riwaaya dane wa fii lamma ramal jamra bi nga xam ne yonent bay saasan ci la sànni jamra yi lii nag ban bés la ndax bés la bés bi ñuy laaj yawmun nahri mooy bésu dixième jour Zul Hijja mooy bés bi nga xam ne moom la wolof yi naan bésu Tabaski ah ren ñenn ñi pour ñenn ñi dimanche ñenn ñi leen taqabbalallahu minal jami' yal na yàlla nangul ñëpp waaw loolu léegi loolu lu ama am solo la kon lamma ramal ramal jamra bi mu sànnee jamra yi wa naxara mu loj nusukahu li nga xam ne mooy nusuka mooy gëléem yam fa indi loolu mooy nusuk gi wa xalaqa mu daal di wat <coughs> mu daal di watu mooy tàmbalee watu bëgg a watu naawalal xallaaqa shiqqahul ayman watuwul ba pare daal di koy wat moo mooy <laughs> dafa ñëw li muy waaj watu mu la ko jox ne ko ay wa tàmbalil côté la ko dikk côté ca ndejooram fa xalaqahu waa ji daal di koy wat watkat bi daal di koy wat ba mu set wecc waaw léegi summa daa aba talha bu woo abu talha di bày jiitle sëy naa anas ah léegi ibn malik nii bi mu ko ko joxee al ansaar ya ko woon ci waa al ansaar fa ataahu iyaa mu daal di koy jox woolu Abu Talha bu ñëw mu jox ko partie bi ñu wat ndejoor bi ba mu set wecc mu jël karaw googu yële saa saa jël karaw googu yëpp jox ko ko summa naawalu shiqqal aysar mu ne léegi nag watkat bi ata watal beneen côté bi mu wat beneen côté bi mooy càmmoñ bi ba mu set wecc mu jël karaw googu fa ataahu Aba Talha mu joxaat ko Abu Talha ne ko nag fa qaala ne ko bii nag iqsimhu bayna an-naas ne ko bii séddale ko diggante nit ñi mooy séddale ko nit ñi <laughs> moo tax ñoom li ñu amoon ci karaw kër yonent bi saa saam kenn na amu ko woon waa kër Seydina Anas Abu Talha Ummu Sulaym ndax yonent saa te yonent saa dafa bari woon karaw karaw gi da doon bari bay wàcc bay wàcc ah <laughs> waaw day leen mu defaroon ko takk ko karaw noonu la wat ba mu set ndax wat moo ëpp doole wàññi bis boobu boo ajoo ba booy aj bay dugg ci <coughs> booy boo <coughs> paree taxallul bi nga war a watu boobu watu moo gën wàññi waaye wàññi baax na kon xadis bi mu ngi nii kon léegi xadis bi nee na muttafaqun alayhi léegi kon al imaam al Habib an-Nawawi kon est léegi laaj bi njëkk mooy est ce que ñoom ñaar dong ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad solo na ko seen sëriñ njëkk na ko solo na ko noonu al imaamu al imaamu Abu Dawud solo na ko na ko al imaamu Tirmidhi ak imaamu voilà Ahmad moo leen jiitu woon rahmatullah alayhi voilà non watu bi jigéen ñi du watu ah Seydou jigéen ñi duñu watu jigéen ñi dañuy téye seen karaw ñu tol ñu wàññ ñu dajale ko dagg benn kii ci cat bi ci kaw ñoom noonu la ñuy def mais watu jigéen du watu du watu ndel fam loolu du ko def rasawu moom mel ni benn boule non interdit léegi kon mu ngi noonu kon al imaamu al xaafizu al Buxaari rahimahullahu taala moom mu ngi ko indi hein mu ngi ko ëndi ci <coughs> di <coughs> indi ne ci lii voilà mooy moom al imaam al Buxaari rahimahullah indi ko ci hein kitaabul wudu baabul maa alladhi yaghsilu bihi sha'r al insaan yughsalu bihi sha'r al insaan mu ne haddathana al imaam al Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne nettali na ma Muhammad ibn Abdirrahim suñu sëriñ de Muhammad ibn Abdirrahim ah, rahimahullahu ta'ala eh, eh, eh, daal dina koy solo moom ne moo ñu nettali muy Muhammad ibn Abdirrahim ibn Abi Zuhayr al-Qurashi al-Adawi Abu Yahya al-Baghdadi al-Farisi al-Bazzaz rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Sa'id ibn Sulayman di Sa'id ibn Sulayman ibn Kinana ad-Dabbi Abu Uthman al-Baghdadi moom itam al-Bazzaz al-Wasiti rahimahullahu ta'ala an Abd qala mu ne haddathana Abbad mu ne kii nag tamit Abbad di Abbad ibn al-Awwam ibn Umar ibn Abdillah ibn al-Munzir ibn Mus'ab ibn Jandal al-Kilabi Abu Sahl al-Wasiti rahimahullahu ta'ala an Ibn Awn moo ko jëlee Ibn Awn Abdullah ibn Awn ibn Artaban al-Muzani mawlaahum al-Basri rahimahullahu ta'ala an Ibn Sirin moo ko jëlee ci Muhammad ibn Sirin al-Ansari mi ñu doon wax keroog xam nga Hafsa bint Sirin moo jëlee woon hadith numéro 723 bi ci Ummu Atiya voilà biñ naan voilà ah yow eh, yow Hafsa Hafsa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 almadani nekkoon euh, xaadimu rasulillah albasri radiyallahu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma halaqa ra'sahu kaana abu talha awwala man akhadha min sha'rihi voilà noonu la ko indi fii après imaamul Buxaari indi euh, mu mu mu mu indi na ko ci façon yu mel nii moom la ko indi waaye façon yii nga xam ne nii nga xam ne noonu la ko al imaam waxee nii imaamul <coughs> kii indi al euh, muslim al nawawi kii moo ko def. Hmm? kii moo ko def mooy euh, ki nga xam ne mooy al imaamu euh, muslim moom mu ko ndi kitaabul hajj baabu bayaani anna sunnata yawma an-nahr an yurma thumma yunhar euh, thumma thumma yuhlaq mu ne loolu mooy sunna an yur an yarmiya bokk thumma yanhar thumma yahliq wal ibtidaa' fil halqi bil jaanibi al ayman min ra'sil mahluq kon loolu foofu la ko indi mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne haddathana hmm? eh? <coughs> Eh, muy haddathana mu ne nettali nañu rahmatullahi alayhi hmm? haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettali nañu Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hamad at-Tamimiyu di Abu Zakariya Rayhanatu Naysabur rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Hafs ibn Ghiyath mu ne ki ñu nekkal mooy Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiya ibn Malik ibn al-Harith ibn Tha'laba Abu Amr an-Nakha'iyu al-Kufiyu al-Qadiyu rahimahullahu ta'ala an Hisham moo ko jëlee ci Hisham ibn Hassan al-Azdiyu mawlahum al-Qurdusiyu Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibn Sirin an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ata Mina fa ata al-jamrata faramaha thumma ata manzilahu bi Minan wa nahara thumma qala lil-hallaq khudh wa ashara ila janibihi al-ayman thumma al-aysar thumma ja'ala yu'tihi an-nas voilà kon nii gis nga lii la fi indi eh, eh, léegi imaam Muslim imaamu Muslim al-imaam Muslim ah rahimahullah xoolal bi mu andee lii dane ci suuf wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa ibn Numayr wa Abu Kurayb ci ñetti sëriñam qaalu ñu ne akhbarana Hafs ibn Ghiyath ci même càllale boobu an Hisham bi hadha al-isnad amma Abu Bakr fa qala fi riwayatihi lil Hallaq ha nee na leen saa saam dane ko ha ha mooy am <laughs> wa ashara bi yadihi ila janibil ayman mu jox mu joxoñ loxoom ci wàllu ndejoor bi ne ko ha mooy commencer fii hakaza faqasama sha'rahu bayna man yalihi mu daal di séddale eh, karaw goog ñu jot wat ci ñi nga xam ne ñoo ko jege woon qaala summa ashara ila al hallaq wa ila al janib al aysar après mu daal di eh, junju yonent way sa sam féetale watkat bi côté bi nga xam ne mooy bu càmmoñ bi fa xalaqahu mu wat ko fa ataahu umma sulaym mu daal di koy jox suñu yaay ummu sulaym di yaay sayyidina anas radiyallahu ta'ala anha mu ne wa amma fi riwayati abi kurayb qala fa bada'a bi shiqqil aymani fa wazza'ahu ash-sha'ra wa ash-sha'ratayni bayna an-nas thumma qala bil aysar fa sana'a bihi mithla dhalika thumma qala ha huna abu talha fa dafa'ahu ila abi talha wa ci riwaay mu ne abu kurayb nag foofu dane yonente alayhi salaatu wasalaam dafa dàmbalee wàllu ndejoor bi biñ ko watee mu daal di koy séddale di joxe benn karaw par ñaari karaw la doon séddale nit ñi summa qaala ay aysar ginnaaw bi mu joxe qaala mooy du mu wax mooy mu def joxe kii wat paas ko wan ko féetale ko côté càmmoñ bi mu wat ko fa sanaa bihi misla zalik mu def comme ni mu def bu ndejoor bi mooy wat ko summa qaala ha huna abu talha ñu ne fii la abu talha rek fa dafa abu talha ñëw mu daal di koy jox karaw googu yëpp voilà léegi gis nga bii kon Ummu Sulaym at mais benn la ndax Ummu Sulaym moo doon borom euh, soxnaay yaay kii nga xam ne mooy Abu Talha voilà Abu Talha Abu Talha Abu <coughs> Abu euh, <coughs> kon léegi ñu xool bi yeneen bi nga xam ne moom lay wax ne Abu Talha loolu al imaamu Muslim xam nga ne al imaamu Muslim moom lépp ci kitaabul hajj day dajale li nga xamante ne mooy mbir yi ah, mu ne xoolal foofu mu ko di ci xadis mi treize zéro cinq ah xadis yooyu yëpp da leen tegale yi ñu jógee yëpp voilà mu ne wa haddathana ibn abi umar mu ne nettali nañu imam muslim te nettali nañu ibn abi umar di muhammad ibn yahya ibn abi umar al-adani al-hafiz abu abdillah al-makki rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Sufyaan mu nekk ñu nettali mooy Sufyaan de Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaaliyu mawlaahu Abu Muhammad al-Kuufiyu al-Makkiyu rahimahullahu ta'aala qaala mu ne sami'tu mu ne dégg naa Hishaam ibn Hasaan gis nañ ko sànq Hishaam ibn Hasaan al-Azdi al-Qurdusiyu Abu Abdillah al-Basriyu yuxbiru muy nettali an ibn Siriin gis nañ ko sànq an Anas ibn Maalik radiyallahu anhu gis nañ ko sànq qaala annahu qaala lammaa ramaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam hmm? aljamra wa nahara nusuka wa halaqa naawala alhaaliqa shiqqahu al-ayman fa halaqahu thumma da'aa abaa talha al-ansaariyya fa a'taahu iyyaahu thumma naawalahu shaqqa al-aysara fa qaala ihliq fa halaqa fa a'taahu abaa talha fa qaala iqsimhu aqsimhu fa qaala iqsimhu bayna an-naas voilà mu ne kon séddale ko diggante nit ñi kon mu ngi nii lii mooy <laughs> boobu kon xadis bi gis nga mook xadis bi ñu jóge uh, walillahi alhamdu wal minna loolu lépp day wane lan kene yonent bay saa saab lëkkaaleem ak bunt bi lëkkaaleem ak bunt bi mooy li nga xamante ne mooy jiital côté ndejoor ci kaw càmmoñ même bu dee da ngay watu même bu dee da watu da ngay jiital sa côté ndejoor te loolu waxoon nañ la yow ki lay wat du ki lay wat moom la ñuy xool ndejooram ki lay wat du moom la ñuy xool ndejooram yow mi ñuy wat sa ndejoor moo tax yonent way sa sam jë bopp ndejooram côté bi féete ndejoor moom la ko ne ha <laughs> mooy jëlal fii <laughs> waaw watal fii tàmbaleel fii voilà kon léegi wax naa nag bu dee waa ji daa nekk sa gannaaw ki lay wat bu boobaa mooy ndejooram mooy sa ndejoor fii sinon bu dee sa kanam la nekk mooy day tàmbalee fi nga xam ne yow sa ndejoor mais pas ndejooram boobu kon mu ngi noonu te bu paree mu wat foofu te tamit mooy amoo droit wat benn côté bàyyi benn côté waaw yeneen may saa sam da doon tere lool comme li ngay gis léegi boy yi di ko def di toppandoo ay ñoo xamante ni moom laa yus mi ñoom amuñu du ñu modèle ci dara ay joueur ki football kataki lambo kataki ñi nga xam ne ñooy eh, ay yoo xamante ne nii eh, yëfi àddina képp mooy nga xam ne dañuy gis façon eh, watu gu ñu watu nga gis gaa yi boy yi commencé koo watu loolu mooy ñi nga xam ne amuñu personnalité voilà te xamuñu diine voilà te seeni waajur ñoom kenn gënu leen a xam dara waaw. ñëw wat ba mu set wecc seen booru karaw bi bàyyi ci digg bi mu ne cummu am lu fa nekk waaw loolu dafa salte sax ci xool quoi voilà <laughs> am na noo yow loolu affaire kii culture kese man du culture kese parce que lu yonent bay saa salaam tere loolu dafa salte dafa salte dafa ñàng yonent saa salaam da doon tere comme ne ci sa eh, imaam Abu Daawuda mooy tere côté euh, euh, euh, wat côté bii bàyyi côté bii da ko doon tere gis nga fii daa wat ba mu set wecc benn côté bi euh, ba pare demaat ci beneen ko joxaat beneen côté bii ñu wat ko ba mu set wecc waaw mais ñëw wat benn côté bàyyi beneen côté loolu moom dafa nekk loo xam ne dafa xaram dañ koo tere parce que loolu day dugg ci côté bi nga xamante ne nii mooy côté euh, lim ne woon bu kenn ci yéen sol benn daal gis nañ ko soo am na sol ñaari wala mu dindi leen voilà loolu la. kon loolu lu ama am solo la bu ñu ko sàggane nekk ñoo xam ne on est sàggan quoi waaw naan bon c'est une nouvelle coupe quoi booy yi xam nga gone yi rek waaw ba ne loolu da leen a war a yar ci raw yarub l'islam xamal leen lu baax da ngeen di expliquer bi yonent saa sam da koo tere voilà waaw waaw tabaski jee ngi jege seen doom yi bu leen dem di ne da ngeen di feetal loo xam ne da di màggal yàlla ba pare di ci def loo xamante ni dañ koo tere loolu du affaire nit du affaire xel kon nag loolu il faut être très euh, <coughs> ñoo xam ne dañuy bàyyi xel ci li nga xam ne mooy mbiru yi nga xamante ne nii loolu seen ngir seen diine daam lu leen war a jaral waaw waaye nekk ay bul faale mag yoo xam ne ñoom ñoom sax daa mel ni ñoo gën a sàggan gone yi wal iyaadu billah loolu aarun wa naarun wallahi wa shanaar kon nag mu ngi noonee kon molu gàccala gu mag a mag a mag voilà kon loolu lu ama am solo la yonent bay saa saa gis nañ dafa wat yëpp te wax nañ la sànq te ne dañ ciy jàng ne wat wat aj boo demee di aj boo demee di aj watu moo gën kon ni ko yonent bay saa saa defe keroog ci aj gi ni gaay di kii yonent bay saa saa ne rahimallahu al muhalliqin yal na yàlla yërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo watu ñu ne ko may yonent bay salaam ak ñi wàññi parce que ñaan daa am solo mu ne wal rahimallah al mualliqin mu répété ko mu gaa yi waxaat ko mu waxaat ko ñetti yoon door a wax ca ñetteel ba mu ne wal muqassirin ak ñi nga xamante ne door cee teg ci ñaanam nga ñi nga xamante ne mooy ñi wàññi waaw kon loolu lu ama am sololo bu ñu koy sàggane bëgg téye sa benn karaw rek bu mu tax ndëniil nga dem ba foog ngir jaamu yàlla quand même na la ko jaral quand même naan man moo sama karaw gi nga xam ne dafa dafa xarit dafa moo tax borom bi mu muy tudd ñoom la njëkk a tudd laqad sadaqa allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadxulunna almasjida alxarama insha allahu aminina muhalliqiina ru'uusakum wa muqassiriina la taxaafuun fa alima ma lam ta'lamu fa ja'ala min duni dhalika fathan qariba waaw dëgg dëgg yàlla dëggal na ndawam ba sallallahu alayhi wa la nga xam ne moom la ko moom la ko digoon muy dig li nga xam ne mooy géntam nga ci dëgg ne ko di ngeen dugg al masjid te suuratul fath ah? ngeen nekk ñoo xamante ne insha allahu bu soobee yàlla <laughs> ko lii lay <laughs> mooy noonu lay demee insha nii lay demee ni nga ko gisee loolu la la yàlla wax aminiina ngeen nekk ñu am mu kóolute muhalliqiina ru'usakum ngeen nekk ñoo xam dañuy wat seen bopp wa muqassirin ñenn ñi wàññi kon ñoom la yàlla njëkk a tudd ñoo ëpp ngëneel noonu la yeneen bay saa loolu la def dafa wat waaw waaw gis nañ càmmoñ ndejoor bi la njëkk a joxe door a joxe càmmoñ bi ba pare dañ ciy jàng ke ne barkeelu ci jeexitalu nit ñu sell ñi boroom xam-xam yu bari dañ koy wax ñoom al imaamu Nawawi ñoom bu ñëwee ci yu mel ni ñoom al imaam al-Hafiz ñooñu ñëpp dañuy wax ne lii dañ koy jàng ci loolu même bu dee am na ñu koy bañ ne non non loolu c'est exclusivement pour yonent bi saa saa mais ma ne loolu c'est pas exclusif pour yonent bi saa saa te ñoom ñooñ di ko wax de toute façon xam nañ ne <laughs> yére boo xamante ne cheikh diw bi ñuy tudd ñu koy dégg ñoom vénéré ko yéreem boobu bu doon jaay fee ñu gis ko ñu man koo jënd boo boole wuñ ko yére boo xam ne benn sàmba booy ko doon sol ñoom ñoo ko gën a tey léegi nag lan ngay wax ñi nga xamante ni kon ñu sellal yow baax na ba yow yaa gina a tay <laughs> ñu ne mbaxane mii moom la Cheikh Ibn Baz doon sol ah <laughs> wala Cheikh Ibn Uthaymin wala Cheikh Al Albani rahmatullah alal jami yow yaakaar nga ne mbaxana moomu yow loo mën a bañ bañ affaire bii jàpp nga ne yow yére boobu noonu wala kaala googu ñu ne la kaala gii moom lañu moom lañ am lu des ci cheikh bi quoi jàpp nga ne loolu moom moo yem ak benn kaala boo jënd fee ci ci ci tilleen <coughs> wala ci marché boobu nekk en face kaaba bi nga foog ne ñoom ñoo yem yow yow ñoom ngay yemale wallahi doo leen yemale <coughs> te yaa yeey léegi nag lu tax bu ñu waxee fii nga bëgg koo bañ <coughs> lépp lu jóge ci ku baax bokk ak ku jóge ci koo xam ne nag mel noonu borom bi euh, doo ko liggéeyal nekk ci ki yoom ngir rien moo tax day def cofeel ci ci nit ñi day def cofeel ci xolu nit ñi pour yow te sa lépp du ko booleek lépp leneen lépp ñeneen ñi. ñooñu ñoo roy yeneen ci yàlla ni saa ko ça ne veut pas dire ëppal gi ci ñenn ñi def ba di dugg ci shirk waaw loolu moom dafa xaraam moom waaye waaw <laughs> wóor na am na bolog yoo xam ne ñoo gën a jar ñoo gën a cher yenn yi wallaay bu ñu tegoon ne bolog bii de Serigne diw ko doon sol wala Cheikh diw. bokkul ak saa yoo xam ne ci yu bees yi lañ génn gars yi fee dañ koy baax en tout cas ñi xam ne xam xam xam xam yooyu seen yoo <laughs> wala la ñuy gënale ah waaw kon loolu lu am am solo la voilà que ne ñu baax ñi seen jeexital ak ko di barkeelu ci mbiru ñu euh, sell ñi loolu dafa am solo waaye bu bañ a nekk loo xam ne ëppal ñuy yóbbu ci shirk ak tamit bàyyi li topp ci yooyu ba bàyyi li am solo ko li ëpp solo ndax am na solo waaye topp ci yooyu te yow faratay yaa ngi leen di faat bu dégg ba cëg di topp ci yooyu ah, di rey njàngaleem sëriñ diw te luñ la ne lii fii la jaaroon mu jar la lu nekk walla commémorer ko def lu nekk alors que yow lam doon jàngale ca lam newoon ci diine yonent bay saa saam sunna yonent alayhi saa saam tous les jours nga rendi ko di xool ay jaar jaaram na nañ fa defuk màggal nañ fa defuk cantam ndax sëriñ diwoo fa jaaroon alors que yow amul dara luñ lay xool lu lay niru rek sëriñ diw walla iyaazu billaah loolu ay caaxaan la tamit <laughs> waaw loolu tamit ay caaxaan la il faut pas mooy al ya daal diggu dóomu waaw yeneen way sa saam jël karaw gi daal di koy séddale nit ñi jox ko Abu Talha benn côté bi beneen bi mu jox ko nit ñi di ko séddale gis nga beneen riwaay bi nee na sha'ra bayna sha'ra wa sha'ratayn diggante benn karaw ak ñaari karaw la doon séddale te nit ñi dañoo bari woon waaw te karaw yooyu ñoom ñoom après ay génération après amatuñ karaw gi moo tax léegi bokk na ci dalil yi dina rëy képp ku ay war a ab photo comme ni ko gaay di defe di wone di trans nan sallu ala rasulillah waaw ba pare wane ab photo boo xam ne dañuy wane ak karaw ne lii mooy karaw yonent bay saa saam loolu demewul noonu loolu demewul noonu wala wane ab dàll naan dàll bii mooy dàll yonent bay saa saam kan moo la ko wax karaw goo xam ne man karaw ga ba ma ko gisee wóor ne yàlla leneen la ma gën a jox damay bañ a wax nag <laughs> waaw nga ne lii mooy karaw yonent bay saa du moom naan mu nga turquie yooyu yëpp ay wax la loolu lépp saxut waxoon naa la yow bu dee Seydina Xaalid ibn radiyallahu anhu te moom jamonoy Seydina Omar la génn àddina jamonoy Seydina Omar ibn al-Khattab bi mu nee xalifa ci la Seydina Xaalid ibn al-Walid génn àddina moom benn karaw la ci amoon di ko wër mënu koo gis xare bam demoon ne soldat yëpp arme bi yëpp nañ seet ndax kaalaam googu karaw yonent bi alayhi salaatu salaam ci newoon nga gis bi mu commencé disparaître yow nga ñëw ne yow léegi yaa nekk fii yar ci lu gudd ñu wane ko nag gars yi nag def ko fenn ne dañ koo parfum di kii di wane ay image di aaral ak nangamal kullu hada laysa bi haqq loolu du dëgg voilà moo tax nit ñi dañoo war a bàyyi yow li leer nekkuñu ci muy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi la doon jàngale mu leer mu ngi alquran a ngi sunna yi nii tous les jours ñu fàtteel ci la dëkk ci la ñuy gens ne karaw yonent bi sallallahu nekk fee ndax lépp lu jóge ci yonent bay saasaam dañuy da dañoo dañ koy sopp dañ koy toppatoo waaw mais nag na nekk dëgg da ba pare sabbit na ko saxal ba mu am ba pare te lii wane ne yow loolu noonu jar na loon mooy nan nga def ak sunna mais bu dee yaa gina mën a rey sunna ñëpp bon <laughs> yow alquran sawaay bu nekkee sow yaa nga feneen bi lépp lu mu ngay def lu yées ba pare taxaw naan nangam ak nangam yow dayil euh, al allah ba quoi yaa yaa bàyyil caaxaan yi yow yow mbokk mi waaw ta jaamu ji yàlla waaw du lool doole yóbbu <laughs> yóbbu sorian ah. am na solo nag ku ko am waaye fekk nga tënku ci njàngalem yonent sa salaam mais saxalal ne lool am na saxalal ne lool am na saxal ko ba pare waaw ñoom ñii liñ ci amoon kenn amu ko ci woon muy waa kër Seydina Abu Talha waa kër Seydina Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waa kër Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaye eh, bon hadis bi nag bari nay njàngal de yu bari ci wàllu ajji mais bon loolu laysa huwal maram yow fay sànq rek <laughs> yaa ngi may freine mille mille fer ngir manet stop bu ma la laaj yenn yi <laughs> waaw kon <coughs> moo tax Imaam An-Nawawi bi muy sarah hadis bi bokk na ci la wax boo demee ci al-Minhaj sax sax bu Muslim ibn al-Hajjaj kitaabul hajj baabu bayaani anna sunna yawma an-nahri an yarmiya thumma yanhar thumma yahliq bokk na li bu wax mu ne wa minha bokk na liñ ciy jàng at-tabarruk bi sha'rihi sallallahu alayhi wa sallam wa jawaazu iqtinaa'ihi lit-tabarruk wa minha Musa Abdullah dañ cee mën a jële li nga xam ne mooy di barkeelu ci karawam moom alayhi salaatu wassalaam ak di ko téye di ko denc ngir di ci barkeelu moo yaa Umm Sulaym mi radiyallahu ta'ala yaay Seyna Anas da doon da doon doon da doon taataan ñaq yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko def fekk benn jour yonent bi alayhi dafa doon ñëw comme ni Seyna Anas wax dafa doon ñëw léeg-léeg bu masoon a sonn euh, mu mu mu mu tëdd foofu di nelaw seen kër nee na yaay Umm Sulaym yonent bi alayhi salaatu dafa tëdd nelaw ñaq muy muy taataan kii bi quoi ñaq bi ñaq bi di ko def ci ay xaaruura xaaruura mooy flacon waaw yi ñuy def parfum ci yooyu la ko doon def yeneen saa saa ne ko mii nii la la sa ñaq gii nii mooy li a neex ci suñu parfum yi allah <laughs> suñu parfum yépp mooy yow sa ñaq moo gën neex parfum bu ñu am allah <laughs> moo tax non yeneen saa saa la mu ko am. non yoneen saa salaam mais nam du leen lu kenn nag Muhammadun misaaluhu laa yati fiima mada wa abadan ah, lam yati Muhammadun misaaluhu lam yati fiima mada wa abadan laa yati sabata anna rabbana lam yuridi mislan lahu fa mislahu lam yaridi waaw cam loolu gisoon nañ ko karoot sa ka sa ca ca rawda bu yonente mi alayi saatu salam sa côté ja allah ci biir jàkkaam ji côté juste fi minbaram bi <laughs> waaw Seyna Anas na masuma laaj bii bàcc wala kii bu nooy kaf rasulullah sallallahu alayhi wasallam la moo rafet ñëpp di ko Cheikh Ahmadul Xadim mu ne Muhammadun misaaluhu lam yaati mu ne Seydina Muhammad misaalam keemam masula jaar ci masu fee fii ma mada ci li jàll wa abadan ci la jëm ca kanam daal xanaa amaana ñi jëm ñi ñëw ci kanam mu ne wa abadan ba faw laayaati ku mel ni moom manu fee jaar manatu fee ñëw ndax lu tax sabata anna rabbana lam yuridi ndax dafa sax jiitu ko ne suñu boroom mi ñu moom ñun ñépp moom ci boppam moo bëggul moo nammul mislan lahu ku mel ni moom kon fa mithluhu lam yarid kon ku mel ni moom du fi jaar doo du fi ñëw alors <laughs> moo tax ñoom ñu doon def loolu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar <laughs> la ilaha illa Allah watkat bi nag boroom xam-xam yi lañ ci wër am na ñu ne Ma'mar na Abdillah al-Adawi la ah. Euh, <coughs> moo tax ci sa imaamul Buxaari mu ne za'amu anna Ma'mar ibn Abdillah ñii ne Xiraas la tuddoon ibn Umayya ibn Rabi'a al-Kulaybi kon <coughs> rahmatullah alayhi kon ñu gis yeneen tubaab yi saa la def waaw dañ ciy gise tamit li nga xam ne mooy sunna kon bés boobu ma fay dig ma ko may ma wax ko malgré mooy dugg ci aj gi <laughs> mooy lii sunna mooy ran xata jàppal ran xataa ran xataa ram yu bésu tabaski lii mooy sunna déglul ran ran xataa raa bi mooy ram yu aqaba nga sànni jamra première ran nuun bi ran mooy naxaru nga wat <laughs> ran xa après nga watu to nga tawaaf voilà <laughs> door a dellu Mina door a dellu waa door a dellu waa mu ngi noonu ran a poge ran moo tax yeneen may sar sam dafa ñëw moo tax Seydina Anas ibn Malik radiyallahu daal di leeral affaire boobu euh, nga xamante ne mooy dafa ñëw ne yeneen may sar salam dafa xalaqa naxara rama al jamra al aq summa sarafa ilal bunni faraha fa naharaha waaw ran nahru ah ah raabi ramyu summa insarafa ilal bunni mu dem ca gëléem yëm ya mu daal di fa naharaha mu loccalam cay loj waaw kon nag mu ngi noon <coughs> mu ne wal xajjaamu jaalis wa qaala bi yadihi ala ra'sihi kon ran ha xalaq mu dem fa xalaqa shiqqahu al ayman ha waaw léegi nag tawaaf bi la dikkul ci boobu <laughs> te li nga xam ne moo ci tegu kon ci bis boobu noonu nga koy defee ranxata yow jàppal ranxata fay nag boo ko xasee jàpp ku la wax waa jouru aj gi nag lañ lay la alxajjul akbar mais waa ñuy def uj aj bi nga ne ram yu sam ram yu jamratul ndax ram ra ra ran ra la tam ram yu kon sànni jamra ran nën bi naxru mooy loj boo amee looy loj bien sûr looy reen di reen bi ha nga watu waaw xalaqo mu watu to nga tawaaf voilà kon mu ngi noonu kon ci kaw noonu euh, kon bon hadis bi nag <laughs> wax naa la aka bari njànget euh, waaye bon te loolu tamit dañ ciy gise ngëneelu Seyna Abu Talha waaw yaa yaa Ummu Sulaym ci mel mi ne moom la ko benn la ndax kii woy boroom kër kii di soxna si munim leen yonent bay sa sam jox leen tamit li ëpp mooy benn côté bi lépp mu jox leen ko li ci des moom la séddale ñu ci des loolu dañ ciy xam ne imam bi njiit bi léeg-léeg mu séddal loo xam ne surtout loo xam ne mbiru boppam la mooy euh, moom moo xam li tax voilà waaw ñii muy jox ñaari karaw ñii benn ñii mu jox leen lu bari waaw kon nag te loolu lépp lu mu ci def noonu la alayhi salaatu wassalaam kon ah dañ ciy gisit booy séddale séddale waaw possibilité séddale voilà moo tax mu ne ko iqsimhu bayna naas jox ko lii na ko daal di koy séddale diggante nit ñi jëlal lii nga séddale ko diggante nit ñi kon nag mu ngi noonu euh, wallahu taala kon ci kaw nii lañu jeexale kitaabul adabi kon dafa bokk ci ay teggin ñu waxaat ko tëjale ko mooy muy adabu zahir yi yu feeñ yi boo ñëwee bay watu hatta watu yow na nga tàmbalee ndejoor waxoon naa la ci jotaay bële ñu génn bii <laughs> na bul ñëw yow même femme bi ñu lay coiffer ak yooyu yëpp na nga nekk koo xamante ne na nga joxe sa côté ndejoor bu fi nekk di wax nga ne leen non man nii eh, voilà man ndejoor boo ñëwee di lépp tamit na nga commencer côté bi nga xam ne mooy côté ndejoor voilà loolu yëpp na nga koy bàyyi xel kon loolu dafa am nga xamante ni mooy solo mooy solo waaw kon loolu dafa bokk ci teggin yi nga xam ne mooy yu lee yu yu biti tàmbalee euh, ndejoor même ci wàllu watu waaw boo ñëwee tamit yow bi peñawu gisoon nañ booy peñawu wa tara buy peñawu mu commencé côté ndejooram ako noonu tamit booy watu kon ci kaw noonu ñu yem noonu fi la jeexe bii di ñëw nag ñu jël kitaab bu bees muy téere bu bees deuxième téere ci Riyad bi insha allahu taala kon ci kaw nii jeexal nañu lañu ñu jeexale tay wax nañ la date bi sànq ah at mi nga xam euh, date bi nga xam <laughs> moom lañ ne muy le 4 Dhul Hijja di mardi 11 juin 2000 2024 di mardi 4 juin Dhul Hijja 1445 wax naa la ca waa Makka ak France ñi topp ñoom ñoom le 5 la wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa ala nabiyyina Muhammadin wa